seytaan irajim bismillahi arrahmani irrahim alhamdulilahi rabilalamin wasalaatu wasalaam sawi ridwani wa tam sawi wa tamkin rabbi israh li sadri wa yasir li amri wa ki jullit yi ñu ngi leen di nuyu lu bari di leen ndokkeel ci weeru tedd wi di ñaan sunu bopp lépp lu ñu ci def yàlla nañu ko nangul lépp loo xam ne rëcc nañu ci safaan bi yàlla nañu ko sunu borom soppil aw yiw te defal ñu ko ñu teewe ko ay déwén yu bëree bëri li ñu njëkk a def nag mooy dañ leen di jéggulu ndax mbokk mi ni waxoon démb moo fi war a def waxtaan muy Serigne Hamdi Diatara moo waroon a teew ci jataay bi def waxtaan ci Serigne Serigne ak xam-xam waaye yàlla sunu borom mi nga xam ne moom mooy dogal dafa dogal mu am ngànt léegi lañ ko jot mm, waaw solo na mu bam sax wax nañ ne ba naroon naa ñëw mi ngi ci yoon wi doon ñëw waaye yàlla dogal am lu ko gà lu ko gàllankoor bu mënta ñëw kon loolu ñu ngi leen ciy jéglu bu baax a baax a baax waaye nag comme ni ko xamee rek insha allahu taala jotaay bi am nañu fi teew ñoo xam ne ñii danañ fi andi loo xam ne ci tam bi mu waroon a danañ ci mën a jariñu bu baax a baax a baax ndax ñu ngi toog ak mbokk mi ñu toogal muy sëñ Moustapha Ndiaye am na ñeneen ay kilifa yoo xam ne it ñu ngi fi teew di sëriñ Ahmadou Mbakke ak sëriñ Xaadim ak sëriñ Seexuna ñu ñëpp soobee am danañ ci jàpp ba danañ ci jariñu bu baax a ci jotaay bi bi mën nañoo jàpp ne rek incha allah dana wéy ni mu doon wéy lay wéy kon mën nañu wax ne mbokk mi bëgg a tàmbali waxtaan wi muy sëriñ Mouhamadou Moustapha Ndiaye daanaka jël ñu koy xamle ndax ñëpp xam nañ ko xam nañ ko xam nañ ci li muy yëngu kon mën nañu wax rek comme jotaay bi dafa gàtt dafa am dafa am lu ci tardé kon dañ koy bàyyi rek mu dugg ci waxtaan wi bu ko defee léegi bu noppee rek yeneen kilifa yi nga xam ne teew nañ ci ñoom it ñu jël ci kon waxtaan wi mi ngi jëm ci Serigne Touba ak xam billahi min asheytaan irajim sayidina muhammad wa ala alihi wa sahbi wa tamkin mbokk yi ginnaaw bu ñu sante yàlla julli ci yonente bi leen baal àq di fas yéene ànd ak yéen ci noonu ko sëriñ du waxe ndax xam nañu ne jataay bi am na kilifa gu ñu fi doon séentu waaye xat-xati jamono tax ñëwul te bi ñuy jot ak ñàkk ñëwam booba quatre heures jot na nga xam ne waajal fi dara itam xaju fi ba tax na ñu wax ne ma naa njëkkee ñu fas yéene tàmbalee ak yéen ci njariñul xam-xam te bu ñu waxee njariñul xam-xam man gis naa déggaale seexul xadim ak xam-xam ci biir xam nañu ne thème bi ñuy bëgg a waxtaane te mbokk mi bu fi teewoon waxtaane ku muy sëriñ am di jatara ci lay gën a ëppee ak ubbiku ni ñu ko yaakaare woon waaye ànd ak thème bu am solo boo xam ne jamono ju ne dafay itteel muy xam-xam ndax wax nañu ne suñu boroom subhanahu wa ci li nga xam ne ci lay former doomu aadama ngir mu nekk nit ka ñu soxla loolu mënta am mukk lu may ne dafa tege ci kaw xam-xam moo tax ci tamxit bu gàtt riir gu mu riiroon ci sariha islaam yi ak xeetu euh, xeetam woowu taxoon na mu ne utlubul ilma walaw bi siin na ngeen sàkku xam-xam doonte da ngeen dem ba siin te itam loolu insha allah danañ ko leeral bu ñu àggee ci waxtu waaye yonent bi alayhi salaatu doon bëgg nit ñi xiri ci sàkku wasalaam mu ne képp koo xam ne soobu nga aw yoon di ca tax yonent bi alayhi salaatu bi ñu ko yónnee ci li ñu ko njëkk a wax mooy al ilmu bi maanaa kon iqra iqra kooku dangay ngay daal foofu ne baatu xam-xam tàmbali na foofu mboolem yonent yi ku la xamalee ba noppi lay nekk kon foofu am na lu ñu fi déggee li ñu fi déggee mooy dundug doomu aadama ngir mu nekk xayaatan tayyiba mënta ñàkk mu am xam-xam xam-xam bi nag euh, bépp boo xam ne lislaam dàq ko rek lislaam nangu xam-xam boobu ñëw ci biiram waaye nag bi ci gën nag mooy xam-xamu sharia loolu moo tax ñu wax ne mboolem jihaad yépp kay ngay wax moo tax benn borom Euh, li an bala koy suñ borom di nangu dafay tege loolu ci kaw ak xam mu ne loo xam ne balaa lam taqool day mat kon li ñu bëgg a wax mooy waruk sàkku loolu itam mu mel ni fekkee nit ki dafay wax ne rek xam-xamu diine rek am kon yonente bi alayhi salaatu mu doon wax naa walaw bi siin ne bu dee jàng seen réew yi lañ ko gën a yaakaar waaye li mu ci woon ci ñi nga xam ne ñooy këma muy xam-xam yu mel noonu maanaam jullit moo ko moom fu mu da ngeen di dem ci ba siin sax xam da ngeen fay jàngale. Euh, loolu moo tax kon ni nga xamee nit ki mënta ñàkk lu muy lekk mënta ñàkk lu muy naan mënta ñàkk lu muy sol waaye mënta ñàkk ab dëkkukaay ni ki noonu itam ni la ruuxam di soxlawoo xam-xam ni ki noonu itam ni la ñu soxlawoo xam-xam ci ay jaamu yàlla yi nga xam ne mooy yi ñu def mu mel ni Cheikhul Xadim radiyallahu taala anhu ci fii ñu ci ni nga koy mën a déggee di tontu ay jamono wala di wax ak aw nit ci solo soo xam ne xam-xam am na ko muy wax naa wa man nahaakumu an ittaallumi fa nahyuhu ila dalalin yantami képp koo xam ne dox na seen digganteeg sàkku xam-xam wala mu tere leen ko da ngeen xam ne train googu kat ak réer rek la jëm tam kon nga xam ne mu leen di delloo seen boroom te loolu mooy xam-xam moo tax wax nañu ne bokk na ci feebal bi nga xam ne léeg dana dal lenn ci réewu jullit te suñu document bi ñu ko jëlee ci biir euh, internet bi ndax itam lu ñu gën a lan mooy comme lañ fa jël lépp mënuñu ko wax ci biir jataay bi bu fa gis yu bari ci yi may wax mu wax ne bokk feebal ci wàllu xam bu ñu waxee ci feebal ci wàllu xam nag du caagéen ne jàng xaraf yi rek mais xam ku ànd ak jëfe mu ne kon léeg-léeg nga fekk réewum jullit mu xamoon ca tiraangaam bu yàgg xamoon ko ci xiimaam bu yàgg waaye ñàkk xam-xam goo xam ne aw xeetam ñàkk na ko xam-xam wala wa hatta am nañ ko sax waaye seen ñàkk koo jëfee tax na xeet woowu dañuy dellu ci ginnaaw kon xam-xam bu mënta ñàkk la loo xam ne euh, nit ki daf ko war a am borom xam-xam yi ne biñ dikkee ñu seet mu mel ni. Euh, ku mel ne suñu mbokk technicien bi sëñ Dan Diop xam nga ne mënuñ sa toog ne di leen ma lekkaaleel bu dog jotee di leen ma dogaaleel nit ki nga xam ne yooyu noonu maanaam faaw daf koy defal boppam noonu la xam-xamu fardu yi di mel julliwaaleel ma mënta nekk euh, nattawaaleel ma asaka mënta nekk damaa bëgg nga wooraal ma mënta nekk wa hatta ajaaleel ma sax foofu borom xam yi am nañ fi gis gis-gis yu bari ak seen i masaay ak seen i wuti te loolu taxuñoo jóg waaye li ma bëgg ci jëmm ji te mënu ko def loolu mooy fardu kifaaya xam-xam yi ci aju wala ya aju ci jëf yooyu lu mel ni nañu tudde doom ja nañuy jàngalee alxuraan ca daara ja nañuy jàngalee xam-xam nañuy jullee ka yooyu ay xam-xam la yoo xam ne bu ñi ñenn ñi féete rek mu ñi ci des xaaj mu ne mooy xam-xam boo xam ne dañuy géeju ba xam ci yu bees waaye xam lenn lu nekk nañ koy défendre mu mel ni bu ñëwee ci ngëneelul xam-xam dañuy fekk muy nekk lu am solo ndax sëñ Tuubaa radiyallaahu taala dafay wax ne wal ilmu afdalu aqi min amal wa ussuhu fa faasa man lahu asal maanaam jëf li muy baax baax fondation ba muy mën a taxaw ba ñu nangu jëf jëf sëñ Tuubaa radiyallaahu taala mi ngi ñuy wax ne fekkee léegi moom dafa daal di wutub basangam lal ci ron euh, sëñ Tuubaa ne jëf ji lu mu rafet rafet ci kaw te tegewul ci xam ak yàq lay gën a nuru ci la doon waxe ba wax wa man nahaakumu an ittaallumi fa nahyuhu ila dalaali yantami ñu ne ko lu tax mu ne mu wax feneen ne is kullu aamilin bila ilmin yura fa sahyuhu mislu jëf te teguwul ci xam ne dafay mel ni pënd bu ñu wisaare rek moom lañ doon wax fële ca surat jumaa masalu ladina euh, umilu tawraat doon misaal yi nga xam ne dañu yor tawreet te duñu ko jëfee ñoom de ñu mel ni Euh, mbaam mu gàddu téere rek kama salil ximaam mbaam mu gàddu téere nga xam ne coono ba rek lañ ci am sëriñ bi di la wax fii ne la xam-xam bu fekkee àndul ak jëfe kon dafay mel ni yow mu jëleen rek ku sa am solo ci dundub doomu aadama bi ndax xam nañu ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam li boromam jëkk a wax ci moom wax ko ak moom du ukutub du salli du xajji du zakki du euh, du sum du leneen waaye dafa jël benn kalima sa shamila boo xam ne moo ëmb loolu lépp nga xam ne bu ko waa ji jàppee te bàyyi rek euh, loolu lépp euh, gis nga moom itam mu mel ni jàng ginnaaw mënta ñàkk ma ngay wax borom waxul rabbi sidni ilman waxu ko dolli ma alal waxu ko dolli ma kàttan waxu ko dolli ma samay mbokk nàngam waxu ko dolli ma xaj na diine wala leneen waaye lam ko wax mooy dolli ma ak xam ndax xam ci la yooyu ñu ne nag xam-xam mooy ngën gi euh, xéewal goo xam ne doomu aadama am na ko te bëgg xéewal googu nag wisaaroo ci mboolem fu jullit ne wala fu taalibe ne moo tax sëñ Tuubaa moom itam àdduwul ci di wane ngëneelul xam-xam ma ngay wax naa fajtahidu wa taatul mawla bila tawaani mu ne nag fekkente da ngeen euh, bëgg day ak texe na ngeen sàkku xam-xam te itam mu ànd ak jëfe na ngeen sàkku xam-xam bu ànd ak jëfe ndax man faatahu al ilmu mahattaati fa sawfa ya'lamu la dal mamaati képp koo xam ne xam ku wér gu ànd ak jëfe raw na ko ci dundam ba amu ko day na ko wóor na ko ne balaa faatu dana ko te ñi ngi tiim bu nga xam ne nii al Buxaari yi ci lañ ko lu xam-xam mu ne masjidi haza lam yaat fi sabilillah ku ñëw sama jàkka ji te dara indiwule lu may jàng xam jàngale xam-xam de loolu mi ngi nekk ci xaaj ci yoonu yàlla kon suñu jotaay ngëneel yi nga xam ne am na ko ci doomu aadama daf koy aar ci xeetu càggante xamu sariya itam ci xeetu ak jàpp fi nga xam ne comme ko borom bi subhanahu loolu xam moo ko mën a may da koy jàpp nag loolu mooy xam-xam ne bu ko waaji amee ki di jaar ba mën a defar xolam moo tax benn borom xam-xam bu fekkee du Muhammad Qutub kañu wax kon Sayyid Qutub la ci ñaar ñooñu kenn ci na ne rek moo tax suñu borom yónni yonante yonante yi salaam bi ñu ñëwee fan yi gudd waaye yónni wuñ leen ngir ngeen xamante rek nga mu ne li lay xamal résultat boobu mooy bis bu nga xamee ne mi ngi rek la accordé xalbu salim muy xol mu ne kon mooy alxalbu salim yawma laa yanfa'u maalun baaxa bi xalbin bir bu ànd ak jëf waaye nag ki nga xam nañ ko xam-xam boobu de jot moom ne xalbu ndax tax lu mu bari dafay nekk fa shayyana lahum shaytaanu ahmaalahum day daal moo tax xadis boo xam ne day mu ne day illa al aalimun al aalimuuna halka al aamiluun aamiluuna halka suuna ala xat alayhi daal ne bis yépp yépp yépp alku nañ amu des borom ñoo ne ci danger bu rëy kon ndekete xam-xam bi lu mu bari kul ci sell itam da du nekk am solo loolu it alayhi salaatu wax ci xam-xam di ko sàkku ak di ko xamle walla sax muy sonn ci ñaar yi kay sàkku xam-xam ak kay xamle xam-xam na ko wóor ne ko dañuy wër waajaa jooju noonu comme noonu mu ko nettalee ci xadis bi li ñu koy xamle itam moo ne ba mu bëggee tam bi muy tawxiidam kon moom xam na ne moom kenn la ne maanaam seeraloo nit ñëpp da ngay mën a tontu ne déedéet ndax daf koo seeraloo da ngay mën a tontu ne aw xeet da mën a tontu ne déedéet waaye ñam ko seeraloo gis nga yarfa'illahu walladina gis nga ñi nga xam ne la ilaha illa huwa al malaika wa ulul ilma xaay suñ borom seera na ne malaaka yi borom xam-xam yi nga xam ne seeraloo na leen kon xam-xam nga xam ne borom xam-xam yi mu mel ni kon bokk na ci mu xaarana maanaam di lëkkale diggante xam-xam ak alal jawharu nafis te soodu sub wala daal ñu dog yu bare ne bàyyi woon xale bi mu kon ni mu xaaral labul maal benn boroom xam-xam bi am ci al ilm yonente yi bu ñu leen di doon ci xam-xam leen di doon waaye nag nee na yi àdduna yi kon foofu ba tey gis nga ni ñu ne waat al ilmu yaxrisu saaxibul maalu wa saaxibul maali yaxrisu maanaam xam-xam day wattu moom borom a koy wattu ni fi yes wal maalu moom te xam day jàngale ci misaal saa li feeg mu nga ci ma rek xam-xam bi ñaar ba pare kenn mu xam-xam parce que moo koy mën a joxe rek muy gën a dolli rek muy gën a dem ba mu des nag li kon loolu itam ngëneelam feeñ na foofu ñu ne waat al ilmu yurafiqu saaxibuhu saaxibuhu xatta melam di ko teral waaye fekkente nag dafay alal moom mu ne ñàkk na ko boroom xam-xam bi ne waat bi yaxsulu lil birmul kaafira mu ne alal moom mu ne naafiq mën na koo am mu ne ni ki noonu am bu diine bu set itam gis nga ngën a lim am di mu ne al wa man duunu alayhi ahlul maanaam boroom xam-xam ci dënnam war koo joxe beneen affaire ñu ne almaalu yuhabbat yuhabbadu saa'idu li dunya wala ilmu nag mu li ibaadati rabbi alal bu la yàlla dimbaliwut daf lay jaamuloo àdduna te xam-xam moom daf lay jaamuloo sa yooyu di ay lëkkale yu am solo yoo xam ne def nañ ko ci ñu ne al ilmu xadruhu wa qiimatuhu fi euh, bi maanaam euh, dayo bi day yem ci moom rek bu fekkee xam-xam nag mën naa dem ba àgg sax ci ñim mu ne alxinaa bi maalihi alxaniyu yadumu annaasa bi maalihi ila dunia wal aalim yadumu annaasa bi ilmihi ila al axira xani beeg bi loolu bokk na ci leen wuutale bokk lu mu gën a mën a woo nit ci bëgg àdduna rek moom def na ne ma ngay def bu rëy waaye ki nga la lu mu gën a mën a woo nit ci àllaaxira rek ak xam ne dunduk àdduna gi dafay jeex dunduk ëllëg moom mooy dund gi compte bu ko defee ne nag loolu mooy li ko gënal loolu tam defee loolu itam taxoon na sëriñ bi doon sonn lool ci yar njaboot gi ci ñu fas yéene masalan bi nga xamee ne dem nañ ba soxlawoo moom mënatut a wóotu féete woo wàllu njàngale mi itam donte nga xam ne xam ngeen ci histoire ne ci euh, kër waajuram loo ko jële woon ndax waajuram ab jàngalekat la bi mu demee ba àdduna laajut ak ay yitteem ak ak euh, jamono ak fi mu bëgg a àgg boroomam laajut fu muy toog di jàngale itam taxul mu bàyyi mbir ma foofu bokk na ci mandarga yi réer gi nga xam ne bu amee ci aw xeet xeet ba dañuy gën a dellu ginnaaw mooy dëddu gaañoo ña bañ a jàng moo tax suñu benn boroom xam-xamu réew wala dëkk doon wattandikuloo mel ni kuy soññ ay nit ki dafa war a jàng ki ko wax muy a Cheikh Abdourahman Abdul Quddus yàlla na ko yàlla wéral te sàmm ko mi ngi doon wax di jubloo yee boppam di yee képp koo xam ne jublu nga sóobu ci njàngum xam-xam ma ngay wax naa def daara xawmin yakrahuna taalluma waraxal ila daaril xilmi wa tafahuma na nga bàyyikat koo xam jëm ci foo xam ne ñoom la leen itteel mooy xam-xam bi mu demee ba ci biir xasidaam googu am solo goo xam ne gis na ko ci dëkk boppam bi mu dëkk ci ñu gën a euh, xóot ci xam-xam parce que ni ma la ko waxoon léegi ma ngay wax ne yaa daaral muxti innani mutaassifun ku la taassufi aabisan mutajahima ma ngay mel ni bëgg na gaa yi yokk seenu xel rek ñu gën a yokk suñu jàng rek ndax ñàkk a jàng amul njariñ noonu lañu ko mën a waxe waaye gis nga ne ñàkk a jàng li muy jural aw xeet ni ma ko waxoon léegi mooy dañuy dem ba xeet woowu dañu yomba jàpp waaye xeet woowu dañu nekk xeet woo xam ne dañu yomba wëlbati ci lu leen soob rek nga mën ci leen cee Euh, loolu moo tax ñu wax ne ci document bi ñu yor ñu ne xoolal ñi nga xam ne ñoom la euh, ñàkk lu waw lañuy ñu lekk ngir bëgguñu seeni xalaat leen rëcc lu bula ilma nga xam ne ndigal la yow kay sax waxtu yépp da nga ko war a labal ci lu mel noonu ñu joxe misaal bu gàtt ci lu mel ni siin ñu wax ne bi ñu amee jafe-jafe seen diggante ak américains yi ay jamono bu rek ñu dellu jëlaat seeni njaboot ak seeni doom mu mel ni dañoo néew doole ñu fas yéene xalaat ci naka la ñuy euh, yokki seenu xam-xam ba fi ne defe naa ne euh, euh, réewaa néewaa na nga dem cim réew te fekkoo fa seeni marchandise ak seeni kii nga dégg ñu naa marchandise bu seen waaye day dafa nangam dafa nangam yooyu yépp xam-xam la doon sukkandiku ba mën a ki nga xam ne fi ne bokk nañ ci ñi gën a avancé ci réew yooyu le loolu lépp leen ko may mooy xam-xam kon loolu tax koy peese muy balance boo xam ne ci lañ koy peese muy balance taqwa muy ragal yàlla saa yoo xamee ne tegewu ci la sëñ Tuubaa laa xam anhu doon wax ndax moom bi mu jógee bay présenté xam-xam ci téereem boobu ñuy wax Masaalikul Jinaan nga xam ne leeral na fi xam-xam ak yëseq xam-xam parce que xam-xam bu ñu ko waxee yi ko séq mooy ñi koy jàng ak a jàngale dafa mel ni sëñ Touba boo demee ci Masaalikul Jinaan leen lu ne daf la ko caa leeral ba yi la mën a gàllankoor ci xam-xam sax mu leeral la ko mooy wamin hu yooyu ngay gis ci tiixi dunyaa yu mel noonu mu mel ni moom bi mu jógee di jox di identifier al xam-xam ak ki nga xam ne moo war a am xam-xam dafa wax ne fal ilmu euh, xam-xam dëgg daal laa bi kasrati riwaaya bal annahu nuurun mahaddiraya xam-xam nekkul ne nga tiim yëf yi rek xaalal loolu taxul ñu na fi bunt bu ñu wax wattu say cër wala jàng na ci ab dars buy wattu lu koy juróom-ñaari cër mu ko defee mu fas ne loxoom yi du ci laalati duñ ci tere mu laal ko tànkam yi noonu du ci demee ci barab boo xam ne waruñu ko faa gis làmmiñam wii du ci waxati mbokkum jullitam loo xam ne waru koo wax waaye itam ba juróom-ñaari cër yi mat mu ne loolu mooy xel mu riwaaya ñu jàpp ne foofu la mu ne walaw afdal funun donte dafa jeexal mboolem xeeti xam-xam yi loolu euh, ba tey dañuy jàpp ne du alim du borom xam-xam ndax innama yaxsallaahu min ibaadihi ulama xam-xam daal ñi ñu ko séentoo mooy ñi nga xam ne ñoo ragal yàlla subhaanahu wa taala foofu nag boroom xam-xam yi lim ay tomb yoo xam ne mën naa dimbali kiy jàng ngir mu am xam-xam tomb bu njëkk bi mooy taqwallah ni ma ko waxee léegi ñoom ñu ne tomb ñaar xelam. gis ñi nga xam dañuy xamle wax na nañ ne. ah li li taar la woon ci ñu koy taarif di xamle ba ban la xam nga bindkat yi am na ñu jàpp ne di faj benn ndax itam di nettali daal ci sama xel doonul lu kii ndax wax yéen ci bu xam ne maanaam fii ci wetu testan mi rek la serbinaa mu gis ci wetu testan ay bëtam yem ci ndedu sax ndax ñoom weesu nañ mokkal jafe ko lool bokkoon na ci bu dee liir ak fii lu ko mooy lépp lay mokkalandoo te kon nee na loolu du gëneel ci moom léegi loolu ba mu ci jógee nag mënatut loolu moo tax mu dox sa diggante ak xam bokk yi bari na kuy mokkal ba mu yàgg mu fët bàkkaar di ko waral moo tax nag suñu tomb ñaareel foofu muy euh, al istighfar te mooy sàkku njëggal tomb ñetteel mooy zikrul mawti wal aaxira te itam loolu day tax soxla yi nga xam ne moo waroon a dox digganteem ak moom ci àdduna ba du ko yitteel ci xam-xam nee na tomb ñeenteel ñu ne al muhaafasatu ala al awqaat mu sàmmonte ak waxtu yi te loolu mooy lenn lu ne mu teg ko fa mu ko war a teg lenn ci suñu mbokku jàngkat yi nga xam dañu toll ci jàng xam-xam da gis koo xam ne léeg-léeg mu def benn jadwalul aw xaat te lool lu am solo la léegi mu rëdd téere sàngam àllarba 11h ba midi alfiya laay nafar talaata midi ba une heure chanraaw euh, jël ay bind ekasaaw gasaa ñu ne loolu ba tey ba mën naa bokk ci tartibul waxtu bi nga xam ne dana la dimbali waa ji jàng xam-xam teg waxtu yi te mooy waxtu julli yi ak nawaafil yi ak juróomeel mooy tarkul fudul min al kalaam wa simaa wa nasr wal xulta wal manaan wal iqtisaar ala ma tadduhu ilayhi al xaaja wal maslaha min saali mbokk yi may laabire suñu bopp sama bopp di laabire képp ku mën déggul laabire boroom xam-xam yi wax nañ ne kii sàkku xam-xam li fekk wàññi waxaan wàññi am na ak xasida gu gàtt euh, boo xam ne dañ sëñ Abdou daana ko jàngal ay jamono jamono yu ñu fay jàng ñun dafa mel ni bu fekkee fàttewu ma ni mbir ma demee sëñ Abdul Xuddus rahmatullahi alayhi moo ko yónnee woon xas dëgg ay juróom benn way du ko sori te euh, doon xas dëgg daf doon wattandikuloo nelaw yu bari ak xeeti euh, jëfandikoo ñam yu beneen li ma xamal loolu itam mooy ñun boobu ñu ngi ànd ak mu nañu de lii de sëñ bee ko fi yónnee wax ne nañ ko dugal ci njàng mi Euh, loolu itam daf doon dëppoo ak tomb yi ma liir muy wane ne kon euh, loolu lu am solo la bokk na ci ba tey mooy al iksaar min qiraati ma warada fi l ilmi wa fadli ahlihi li lay gën a suuxat ci xam-xam bi nga gën cee farlu mooy ngay góor-góorlu ci li oriente nit ki ci nga gëneelu xam-xam nga di ko liir nga xam ne dañoo jëleen seen temps bépp di ko ci suñu minutes yi mën nañ ne kon moom jamonoom jépp daf koo nekkan ci bind ak jàng euh, ñu ne léegi bu fekkee calcul la li nga bind boo xoolee nangami minute nga xam ne damaa fàtte moom itam taux bi ñu wax waaye day jàpp ne kon nangami yu ne rek bind na ab téere wala bind na luy jëm ci xam-xam te téewul bokk na ci tey ba tey ñuy wax ne al muhafazatu min hab min man hum akbarul ulam akbaru aktharu ilman wa fahman mooy ngay seet ñi gën a am ak xam ca wàll boobu ngay jaxasoo ñoom bokk na itam ci ngëneel yi nga xam ne mooy yóbbu nit ki ci mooy sàmm gis nga Seexul Xadiim mi ngi nettali ci benn ci téereem yi di wax ne fekkee du du du euh, téereem bi bindal boppam ci tukkib jéeri ji itam ci lenn ci téereem yi muy wax ci jamono ak jàngam kilifa ko lu ñu masaa jàng rek dana ko mokkal maa ngi moom waaye sëñ bi ne li ma ko gën a ëppalee nag dama ko gën a na sàmm kon itam sàmm mënta ñàkk ci mbir mi bokk nañ itam ba tey liy dimbali nit ki mooy euh, mu nekk ku am xam ci li muy gis te itam bu amee xam ci li muy gis ba pare mu fas yéene xëcc ñépp ci yëmaleen ci ñoom ci kum ci man loolu danañ ci indi xisab Abdullahi ibnu Mubarak Abdullahi ibnu Mubarak boroom xam-xam la wala këmbukaay yi mu yor ñu jàpp ne loolu xaalis la léegi nag nee na mu xam ne ñii dañ koy agressé léegi mu ne naa jëfandikoo xaddis bi yonente bi alayhi salatu wasallam wax ni képp kuñ rey fekk yaa ngi doon défendre alal ba faatu dee nga ci jihaad Abdullahi ibnu Mubarak nee na ma wàcc sama fas fas yéene léewtoog ñooñu mbooloo moomu di léewtoog ñoom di léewtoog ñoom ba yàlla dogal dafa ab jàngu alal dañ ma doon agressé ma fayal leen ko ñu ciy nee na ba ma leen fayalee ñuy jàng bañ jëndiku ba xam ne xam-xam neex gum neex am na ci koo xam ne nee imaam bu mag la ci imaam yi ngay dégg fi mu ne nii te bokkoon na ñu doon agressé Abdullah ibn Mubarak moomu leen nga gis kon ak mu jëm ni mu amee solo te xam-xam moo ko jaarale foofu kon Abdullah ibn Mubarak dafa yëgoon ne te laaloon naa ko léegi illa li yusiba bihi ardan min ad-dunya lam yajid jannati yawm al-qiyam yonente bi ne képp koo xam ne da ngaa sàkku xam-xam te yàlla tax kooku dey suñ borom dana ko ci fay waaye fekkee da nga koo sàkku tax kooku xetu àjjana sax yi duunal dafay indi puukarewu te puukarewu amul solo bokk na ci ngëneel yi xam-xam ba tey mooy at tawaadu wal asru min al kibri wal xuruur mooy toroxlu ak wattandik bu baax a baax lu demee ni rëylu ak woru ndax li mën a woree dafa bari te nañu ne bu fekkee kii sàkku xam-xam toroxluwut na ko wóor ne ko li muy jàng ndox mu te bokk nañu yu demee noonu ndax bu fekkee jàngkat bi mi ngi def lu mel noonu wa hatta dàggante ci masala sax li ñuy wax munaasara borom xam-xam yaa ngi toog xam nañ ne aayut waaye aw defin moo tax yonente bi alayhi salatu salaam gis nga baatu mujaadala dafa xaw a doy waar wala tujaadilu ahlal kitaab mais illa billati hiya ahsan na nga xam anam bi ñu koy defee loolu itam ci li ko gën a mën a dimbali lool muy xusnul mazhar wa jamaalul hayaa di jàng xam-xam te lu la neex sol lu la neex doxe loolu itam doonul ngëneel moo tax yonente bi alayhi salatu salaam doon na soññee lool ci kiy jàng xam-xam mu sàmm kon xam nañu ne sëñ Tuubaa radiyallaahu taala ngir bëggal nag xam-xam bu mel nii nekk ci xeet wi xam-xam bu mel nii nekk ci njaboot gi taxan na mu ne yaa mahshara gàccik àddunaa ci biir waaye gug àllaaxira tam ci biir mu ne na ngeen jiital xam door a jëf ndax kat képp koo xam ne da ngay jëf te tegoo ko ci xam ni ñu ko misaale woon léegi rek du nekk lu am solo euh, mu mel ni euh, yonente bi alayhi salaatu salaam mu xéeroon ci xeet wi mu doon ñu doon xam lu loolu diine ji lañuy laaj yonent bi ne leen xamal kon itam mbokk yi ñu bàyyi xel ci jigéen ñi ndax boo seetloo ñun li ëpp ci ñun njàngum jigéen dañ koo xaw a ginnaawal te itam ñoom ñooy ñi nga xam ne bu ñu jubee rek lu bari ci xeet wi jub al ummu madrasatun in a'dadtaha kenn ki ne isa a'dadtaha a'dadta sha'ban tayyibal a'raqi xeet wi daal bu fekkente ni gën mu ne al ilm wal amalu jawharani li xayri yad daarayni yajlubaani ah xam-xam de ak jëf ñaari wurus lañ ñu yoo xam ne dañuy maye shahaadatu daarayni muy tex àdduna ak alaaxira waaye nag ñu gis ne yooyu bi ci ëpp solo mooy xam-xam xam-xam moo ci ëpp solo hattaat fa sawfa ya'lamu ghayril maghdubi alayhim wala te boroom xam-xam yi wax nañ ne almaxdubuun alayhim mooy ñi nga xam ne dañoo xam ba pare jëfewuñ ko te loolu boobaa mooy alyahud kon xam itam te jëfewoo amul solo waaye ab baaluun mu xam muy annasaara boroom xam-xam bi itam toujours wala kiy toog ca muhaadara ba wala kay toog ca der ba di wax ñu di ko diglu toujours war nay bàyyi boppam xel ci li muy wax ak def ndax bu ko deful dana nekk aw lay ñeel ko borom bi subhanahu wa taala mi ñu doon dawloo loolu ata atamuruna an-naasa bil saw na tansawna anfusakum wa antum tatlul kitaaba afala taqiluun ndax da ngeen digle rek lu baax ak njekk dee leen julli dee leen woor dee leen joxe asaka dee leen jóg guddi dee leen naan borom bi subhanahu wa ne day ah loolu day ku amum xel du ko def kon loolu itam mat naa bàyyi xel bu baax moo tax mu ne yonent bi alayhi wax ci benn xadiis bu mat a bàyyi xel ci képp ku ab jullit mu ne laa tasaalu xadama abdin am na ñu ñëwee noonu am na boo xam ne xadama ibnu aadam la indi yowmal qiyaama min indi rabbihi hatta yusala an xamsin waaye du jéggi siraat maanaam du du du du du jéggi siraat lu may ne suñ borom da koo taxawal laaj ko juróomi laaj laaj boobee dana ca bokk wa ma sa amila fi ma alim nee na ci lan la jëf ak jëfam joojee ci ban xam la ko teg gis nga yonent bi sallallahu alayhi wasallam doon muslu ci boromam lu mat naa bàyyi xel moo tax sin wala masalul ilmin la yuhmalu bihi ka masali kantin la yunfaqu fi minhu fi sabilillah xam-xam bi nga xam ne waa da koo am te jëfandiwu kowu ko mu ne man daal jàng naa ne lii lislaam la jàng naa ni ñu aje jàng naa ne ñu naafila jàng naa ne kat julli guddi dafa baax jàng naa ne lii dafa baax dafa baax ak xëy du mel noonu yonente bi alayhi salaatu ne xeeti xam-xam yooyu nga xam ne waa ji da koy jàng te jëfandikoo ko mi ngi mel ni nga am sa alal ji woote ci yoonu yàlla nga denc sa alal ne ëmma dara kon loolu dara du la ci ñeel alayhi salaatu wasalaam waxaat Omar Omar ibnu Xattaab ne rikwaay laa yaxlukum man xara al quran unsuru man yaxmal bi Omar ibnu Xattaab da doon wax ne ci tajwid al quran di ko jàng muy neex ki nga xam ne lañ ko digal ma nga ci mbokk yi suñu tomb bu mujj ndax mbokk yi dañoo war a taxliq te itam gis ngeen waxtaan dañ ko war a séq ñun ñëpp rek mooy aafatu talabul ilm sàkku xam-xam xam nga ne ni mu amee ngëneel moom xam-xam ni la amee ay aafaat ni la amee itam ay loo xam ne dafa bi nga xam ne moo ci gën a am doole li anna al ilm huwa ma warasa al qasya ndax dañu gis ne xam-xam mooy doolal nit ki mooy fàggul nit ki ragal yàlla ni ñu ko waxoon léegi ci aaya ji innama yaxsallaaha min xibaadihi al ulama kon dafa mel ni ni xam nañu ne dafay asr ci muruufa asr yi la bokk innama yaxsallaaha kan min ibaadihi ah al lu tax waxul ibaadahu al te jëfandikoo men loolu itam boroom xam-xam yaa ngi nii parce que wax nañu ne léeg-léeg dafay dikk li tabaid waaye li ma bëgg du am xam-xam wala xam-xam ba du barkeel bokk na ca mooy al kibru wal xuruur wa huwa min ashra'il afaat ila talabati al ilm wal mutaallimin bokk na ci li ko mën a gàllankoor muy rey mbokk yi lan mooy rëy ak naka la ñu gise rëy awalan bu yoo demee ba yëg la ñu sëñ Tuubaa jàngaloon ne yow saa yoo demee ba jàpp ne yaa gën a xam wala yaa gën a man wala yaa gën a am jàppal ne waroo ngi ñëw moo tax ba muy jàngale ci masaalikul jinaan mu wattandikuloo ñaar yi lu ci ne sax mu ber ko wax ci lu baree bari bokk na ci ba tey te mooy suñ tomb ñetteel al miraa wal muxaasama wal jadal te itam ci gàllankoor yi mën a gàlla wattandikul moos al werante ak xuloo ak lu mel ni dàggante bépp xam-xam nag boo xam ne borom da koo jàng ngir dàggante jël masala dóor ci ala rek wala da koo jàng rek ngir xuloo benn benn nitu tubaab ci suñu réew waxoon na ko am kum ko wax kooka ñuy waxtaan état di jëfam lay dajee pour jàll ma ne ko loolu mooy leen mu ne diw nee na maanaam ñoom fekkee am na lu leen luñ jub te loolee ñu jub mënuñ caa àgg direct am nañ ku jàng ni yow jàng li nga jàng doon nga xam ne gëmul li li nga gëm nag waaye jàng na li nga jàng kookee la ñuy jël mu dikk mbir mi fii indi ay moom ay ahadis yu ko xaw a la def kon loolu dafay bokkaat ci muxaasama bi ñu doon wax tànk kon bàyyiwuñ muxaasama al muxaasamatu fil masail wala yu mel noonu mën naa indi jafe-jafe tekkiwul nañ ne masala ñàkk a ñu delloo ko ndax munaasara sax gis nga bañ lay jàngal sarf sax dañ ne la liikat boo ko xamee dañ la musal ci boo demee ba war a munaasara gis nga euh, wal tox na bi darti mahal musaakara euh, ma lan lan munaasara waaye gis nga kon munaasara ci boppam lañ terewul ni ki ñu ko ñàkk teree ci yeneen madd yi ci des lañ ko ñàkk a teree ci euh, madd côté xam-xam yi ba tey bokk na ci li mën a gàllankoor ki jàng mooy al istixaal bi dunya wa kasratul fudul istixaal soxlawoo àdduna mbokk mi jamono yi muy jàng benn mbaam danañ ko waaye aw nga koy dóor te saa yoo demee mbaam mi du mën a dox nga xam ne buñ demee dëggoo mbaam euh, yow miy sàkku xam-xam mu ne itam ngay bëgg bu ñu la joxal ci wax ko benn yoon dem teg téere ba ci sa gaal daal di dem itam euh, nekk beneen affaire kon yooyu dafay xel waxtu bi mi ngi jeex te waaw di ñu leeral mu ne ñu bu fekkee danga ko jege wala lu ko bu yàllaa xam kon li la ko sant rawatina ki nga xam dafay jàgg nu leen wattu seytaane dana la jéemal ci wet bu lu la mu dem jaar ko ci jigéen ngir pex koy itam xel yooyu loolu lépp ci ay pexe na ne ñoom seen pexe pexe wa sukkuutu tolo ngi waa wa ala inkaaril baatil mu àgg ci njàngaleem sëriñ bi rek ci xam nga ne waxoon na ne xam ba tey na ngeen ni mbaam sëf moom ñi mee xiif itam ni gay ne gis nañu ne dafa yow da bëgg mënumaa ñàkk ci gerte gi kaas bi saa tuuti ci ceeb bi danaa lekk ci ndambe li leen lu ne nga ba sa nga bëgg a xëy wa xatta bu nga bëgg a tëdd ba mu naa mbokki jàngalekat yi nañu nga bëgg tëdd ba mu naaj yónnee sa mburu sa ndékki ndékki peñewu seetu tal sa karaw yor sa téere ak ni àdduna bi ñàkkee lu bari ngir fas yéenee jaakaar yooyu nga dikk amaana toogee na doo ko def nga def faawa kasa ci li mayee xam-xam te ci aafaat la bokk parce ne bëgg di jàng xam ak di toppatoo yooyu mbokk yi loolu itam mënta ànd waaye di jàng xam-xam bëgg di seetaan ligue mondiale wala euh, France dugg na fi génn na fi ah wala kat poul nangam ak nangam ñoo ko bokk loolu itam mbokk yi bokkul ci li mayee xam-xam ñaata ngay gis ña ngay ittewoo jàng xam-xam. waaye maanaam euh, euh, ñi bokkul sax danañ ko mën a xam su heure bi transféré jëm barab sàngam jógee barab sàng waaye sa toppatoo googu ngay toppatoo def ko ci xam nettali na ne sañ xam jamono la mu wax ne bi muy jàngale ci koso doon na bañ lool ku yor ab rajo te xool loolu mën naa ànd loolu itam bokk na ci fudulaat yooyu nga xam ne sëñ bi mu ñu koy tere mu ne bokk na ci aafaat yi mooy almudaahanatu fi diinillah doy dal diine ji nag nga xam ne yow daal julli taf taf waaw fexeel ba am waaye naa yeew fajar julli wala naa xaar ba gaañi tëdd ma jóg jullil yàlla ay rakk li wacc du sa mbir bàyyi xel dañu war en tant que ñun ñoo nekk ci bu doon léegi ñu ne ñoo yor poste kale yi ñoo nekk ci di gëstu ci téere yeeg a xam ak kii bu ñu gisee loo xam ne bokkut ak na mu demee est-ce ñu di ci wax parce que saa yoo ci noppee rek da ngaa noppi ci loo xam ne loolu doonul ngëneel waaye inkaarul baatil itam noonu la mooy itam euh, dañuy laal nag lu cay lu cay lu cay ay bawaatil lu cay ay caaxaan wala yu mel noonu loo ci mën a leeral nga leeral ko ci mu mel ni bu fekkee suñu tomb juróom-ñaari mooy an nisyaan te kat fàtte fàtte li mën a gàllankoor ci kiy jàng la bokk waaye nag ñu ne am na am na am na saafara ndax da ngay dem ca docteur ba ne ko damaa bari fàtte mu bindal la ay ay ay ay doom ngay naan wala ndax da dem ci ku mel ni sëñ Mourou Mbacke Ndiaye ne ko damay bari fàtte mu bindal la kiis wala mu bindal la mu bindal la li bëgg a tudd wala yu demee noonu wala da dem ci keneen ne ko damay bari fàtte mu di la mocc ba ba ngay fàttaliku mu mel ni yonente bi alayhi salaatu salaam moom lim gisoon mu gën a gaaw a fàttali nit ki mooy saa yu fàttee ne tudd boromam ginnaaw bu musloo ci saytaan waaw na li ci saytaane te tudd boromam moo tax Omar ibnu Xattaab radiyallahu ta'ala anhu bi mu demee ba nekk ci xilaafa gi nga xam ne xilaafa gi dafa dem ba diis ci moom ndax ci ragal yàllaam mu ne Omar day yow gis naa ne gisatuma la bu doon léegi dañuy wax ne gis yedd boppam ne xanaa du dangaa fàtte loolu boo demee ci taarixul xulafaa da nga ko gis bu imam Suyuti mu ne xanaa dangaa fàtte yonent bi alayhi salaatu salaam doon na wax ne képp koo xam ne bareeti nag fàtte ci yéen na ngay fàttalikoo di muslu sa boroom boo musloo sa boroom mu musalee seytaane pare nga di ko tudd waskur rabbaka isaa nasita bu ko defee nee na bokk na ci loolu waaye bokk na ci itam ci li gën a am solo itam mooy ngay nafar nag waaye ilmu nga jox ko itte nag ji nga ko war a jox loolu itam mën naa cee nettali rek euh, Cheikh raxmaan yàlla na ko yàlla gën a yàggal te may ko li mu mébét ci lu baax suñ borom àggaleel ko na mu gën a dafa wax wax bu am solo boo xam ne man de képp kuy ñëw fee ñuy jànge ragal naa ne boo fa yàggee da nga dégg wax boobu ma di ko répété ndax wax ba dafa sori dama ànd moom am nañu da ngeen a commencé nag di bëgg a jàng noppee dañ ko jëlaat doo ko du yàqu dégg lu mu bëggoon a xam ne foofu mooy nit ki luy jàng faaw mu def ci yitte faaw mu def ci yitte kon ñàkk a jox yitte jàng itam ci aafaat yi la bokk moo tax Cheikhul Khadim doon wax diw de ba may jàng ak moom te tudd na tur man maa teelootu tur xel mi dafa neexoon lool waaye nag ba tey ci xam-xam yi léegi loolu moom ñuy jàng ci kaw la la gën a intéressé ci ñun ñi mu ne lépp ci xam-xam léegi diraasa mu laqasa rek la ñuy def da ngaa waroon a jàng téere bii léegi ñu jël ko def ko diraasa mu laqasa loo waroon a jàngale ci ci ci at ñu def ko diraasa mu laqas ne laa léegi lii moo ci am solo léegi nañ la ko jàngale ci des kii ci biir diraasa mu laqasa boobu mu ne xamuñu ne xam-xam mi ngi dem ñu ne amaana waa ji bu ko jàngat dana ci dégge moom loo xam ne yow mi koy talxis yow amaana yow doo ko ci dégge kon xam-xam mi ngi dem foofu kon mu ne nag bu fekkee xeet yooyu dafa nekk xeet woo xam ne li mu soxla ci xam-xam amu ko ci waaye li mu soxla ci alal am na ko kon xeer woowu la gën a yaakaar ci moom mooy bu ma ko sañee wax muy alkande am santan ko mu woote ci santan ko euh, kuntum xayra ummatin uxrajat linnaas waaye gis nga dafa am charte bi charte ta'muruna bil ma'ruf wa tanhawna 'anil munkar al al amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar faaw dafay tege ci ak xam kon daal mbokk yi ñi ngi taxawlu fii rek di balo àq ñëpp di balo àq ñëpp ni ñu ko waxee rek mbokk mi waroon nañ dañuy jot ay 4 heures et demi ginnaaw bu ñu ko téléphoné muy juboo nañ ci ñu ko waroon a waajal na baax waaye àq ñëpp wa axiru daxwa rabbil alamin bismillah bis bi góorgóorlu ba lii mën a am kon mën nañu wax ne bis bi tey kon dana xaw a doy war biñ julee takkusaan rek lañ la xamal ne la sëriñ bi waroon na def waxtaan ñëwut waaye teewut def nga sa farlu ba thème bi nga xam ne moo mënees na cee jariñu bu baax a baax andil nga ñu ci sëriñ Touba radiyallahu anhu li nga xam ne moom la soññee ci xam-xam andil nga yi andil nga ñu itam li nga xam ne mooy njariñul xam-xam ak ki sàkku xam-xam naka la ko war jariñu kon ñoo ngi lay sant bu baax ci turu mbooloo mi di la gërëm di la ñaanal suñu borom subhanahu wa ta'ala ci barke weeru tedd ci barke fan yu mujj yi suñu borom yokk sa xam-xam may la gudd fan ba li nga bëgg liggéey ci lislaam ak liggéey ko ci yoonu Cheikh Ahmadou Bamba suñu borom defal la ko te defal na ko ñun ñëpp kon ñu ngi lay sant di gërëm ci farlu gi nga xam ne def ko ba kon dañ ci am ak seetlu comme ne am na ci biir waxtaan wi Moustapha Ndiaye ci biir waxtaan euh, andil nañu ay ay yi euh, ki nga xam ne mi ngi ndax buñ xoolee ci danay danañ yem ñi nga xam ne am nañ xam-xam ak ñi nga xam ne yëguñu mu mel ne foofu la fay tontu bi rek mooy laa rek déedéet mënuñoo yem ñi nga xam ne xam nañu ak ñi xamul kon yemuñu ndax nit ki bala mën a jaamu suñu borom faw mu xam naka lay jaamoo suñu borom bu munta alxuraanul karim ju tëdd ji nga xam ne moom moom la sunu borom wax itam bu amul xam-xam suñu borom wax xam-xam mu mel ne wax na ci biir waxtaanam ne suñu borom subhanahu wa ta'ala wax na wax na ne yarfahillahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajatin wax na ne suñu borom subhanahu wa moom ci suñu bopp moom moo yëkkati ñi nga xam ne ñoo gëm yàlla ñi nga xam ne gëm nañu yàlla daal suñu borom moom mooy kii leen yëkkati ak ñi nga xam ne suñu borom baaxee na leen xam-xam ci alxuraan loolu seet nañ ko ci waxtaanu euh, sëñ Moustapha Ndiaye naka noonu seet nañ ci biir waxtaanam itam mu andi ay bayit yoo xam ne sëriñ Touba radiyallahu anhu da ci soññee ci ndaw ñi ñu sàkku xam-xam loolu mën nañu wax ne buñ teloo ci téere bi nga xam ne mooy Tasawudu Safaar Cheikh Amadou Bamba mi ngi wax ne yaa ayyuha sibyaanu la tastaxilu anil uda wa bil ulumi istaxilu Cheikh Ahmadou Bamba mi ngi soññi ndaw ñi ne yéen yi nga xam ne yéen ndaw ñi moo ci war ci ñun ñi nga xam ne ñoo ko yaakaar loola kon topp rek moo ci war kon li war ci ndaw ñi rek mooy ñu gaaw rek dem ci tool boobu nga xam ne mooy tool xam-xam naka noonu wax nañ ci biir wax xame ci biir waxtaanam it moo xam ne sëriñ bi wax na ne wa man nahaakum an ta'allumi fa nahyuhu ila dalal yantami wax nañu képp koo xam ne da leen di tere ngeen sàkku xam-xam képp ku leen di gàttal gàttalal maanaam sàkku xam-xam kooku daal na ngeen woon mi ngi leen di jëmee ci loo xam ne ak réer la naka noonu wax na ci biir waxtaanam ne wa man nahaakum an taallumi fa huwa xalifatullahi lil mujrimin sëriñ Tuubaa Mbakke radiyallahu wax na ne képp koo xam ne moo leen di tere ngeen sàkku xam-xam na leen wóor ne mooy xalifa iblis suuf gi mooy xalifa ki nga xam ne mooy leen wóor ne képp koo xam ne mi ngi naan leen xam-xam amul solo wala nangam na leen wóor ne kooku mun mooy ki fi teewal iblis naka noonu itam fekkee ragal ngeen a am kon rek moom lañ amoon ak seetlu ci biir kon ñu ngi koy jox sëriñ Mouhamadou Mbakke Ndiaye moom it lu xam ne def na ko ci xam-xam mooy ku ne xam ne na xam-xam da ko yitteeloon yitteel boo xam ne bi bi fi nekkee moom suñu mag bi li mu doon def mooy jàngale di jàngale na kon nit moom moo koy jariñ moom euh, dama wàccee mën a jariñ waaye comme suñu borom digal ko la léegi xam-xam bi nga xam ne si dafay des ñi nga xamee ne ñoo jamono dugg yow bu ñëwee daan ci man di jàng loolu mooy ngay taalif ay téere bàyyi loolu moo waral sëñ bi ak ngir ne am na jàng yeneen téere sax maanaam wàllu xam-xam ak wàllu tas taalif na ci yooyu dem na ci ba sax ba sax ñoo ko ñoo taalifoon téere sax ko ak njëgal naa ko maanaam gis ko na ko taalif ko kenn du ko jàng bi daanaka lax bari ñu ko fi jàng ñi ci ëpp jawhar nafis la ñuy jàng dafa barkeel ba nga xamee ne lépp bët bu jëm ca li nga xam ne si moom moom la def moom la ñuy gën a taamu ci li keneen def loolu moo waraloon yeneen e, téere yu bari yi nga xam ne si amoon naa ko ci kon day dagg téere yu ci bari waaye kon gis na ne taalif boobu mu doon taalif ndigal la amoon lu bàyyi ko suñu borom ndax wax na ko ca mujj tësul si xaar azina allahu fi nasmihi suñu borom moo ko jox ndigal ci mu taalif téere yooyu mboolem nit ñi nga xam ne si dañuy jàngale rek daanaka ñi jamonoon rek ñun rek la ñuy mën a jàngal xëy na booba sax léegi mooy yi amul woon nga xam ne léegi lépp loo xam ne yaa ngi koy jàngale sax mën nga koo def ci ay kaset wàcc ko fi nit ñi di ci mën a jariñu xëy na loolu booba amul woon booba ñi nga daan toogal rek di leen jàngal rek ñoo ñoo daan mën a jariñu sa xam-xam booba xam boo xam ne si ilaa yomi diini ku ñëw rek euh, tey doomi jullit rek da ngay mën a jàng téere boobee man caa jariñu muy murid muy client muy tijaan muy keneen keneen ak keneen ci àdduna lépp kon loolu fonk mu fonk mu xam-xam moo taxoon gis nga lim taalif ci wàllu euh, téere yi ci wàllu xam-xam kenn xamul loolu kon loolu wane na ba tey sëñ bi kon joxe ne ndigal ñu jàngi ngir xam ndax mboolem lim taalif ci làkku doo mën a xam a lim bi wéetu woon xam-xam ci la daan demoon ba gis ngeen ko dafa wutoon ay daara yu bari euh, gis nga ku mel ne maam Thierno Ibrahim da ko digal mu ñëw fii sanc fi waaw yor fi mbooloo di jàng di jàngale di jàngal jàngale alxuraan ak jàng xam-xam waaw sampoon daara ju mag yoo si mel na ne mooy université bi gën a mag ci aw yoonam muy sax ku ne ku ne jug nga dem di seet Sëñ Tuubaa waaye Sëñ Abdourahmane Lo moom dana moom du dem waaye dégg naa ba sëñ bi dana ko Abdourahmane loolu noonu la Cheikh Ibrahima la ko tuddee mooy borom dër bi yittewoo bu mu yittewoon xam-xam ba nga xam ne képp koo xam ne tegoon na la fenn nga fay jàngal lépp moo ko warlu ba ci sa sa lépp sax moo ko warlu woon nga ah, li ko lépp sëñ tubaab moo ko may moo ko ñaanal boromam ba wax nañ ne eh, kàttanu malaaka lañ ko joxoon gis nga kàttan gi ma amoon demoon ba guddi gi da ko ah, alxuraan da ko daan naafile ñaari rakka loolu ko ne xam ne ne jafe na kooku sëñ Tuubaa rek temps moo ko man bu yittewoo woon xam-xam la ba tax ne danaan def ay daara yu bari daara ju def rek daawul nangoo sax daaree xam-xam ji ak daaree tërbiye ji sax jaxasoo da daan da daan leen soree rek te fu mu masaa sanc ba mbooloo ma ñëw ndax xam nga bu masaa sanc fenn ci béréb ne foofa di jàngale bu mu yàgg bokk ñooñu dañuy ñëw di seet seen seen seen seen bokk yooyee yàlla xam ne ñoo ñëw ci moom waaye bu demee ba ñëpp neen bu boobaa day am mu war a àndal Euh, jukko ci boppam day sàcc jukko la ñu wax ndax nit bu fekkee ne maanaam da ngay ànd ak moom rek jukko ji ne ci moom rek buy ñëw ci yow sax doo ko yëg waaw loolu tax ngi roy jukko yu yoo xam ne da nga naan duñ duñ duñ duñ yem ci jàpp lu teewoon a jàng day laaj ñi jàngoon lu leen a jàngale kon loolu wane na nga am xam-xam wala nga man dara loo tane sa morom jullit rek da nga ko war a xamal donte sax da koy jàngal ba fëri ci sax bu ko xeeb fexeel ko jàngal ko tuut tuut lu mu tuut rek fexeel ba fëri ci maanaam loolu nga ko rek ngir tasaare lislaam waaw kon dégg nañ ci waxtaan yi ba tey mu ne diglu la di diglu lu baax sondeel bi mën nay nekk di gis nga taal ko taal moom nga kenn du ko gis moom sondeel ba day jë di leeral nit ñi di leen jàng war a def defoo day ñu ngi koy misaal ci am lu mu mën a dil faj te moom ci boppam fariwul jàng lu tax ñu la jàngloo am na lu bari la ci romb yu bare bari kër yu bari liggéey yu bari romb nañ ko fi yóbbu la ci daal kon nag rek waay fexeel ba yett yi na nga koy sàmmonte bul loo sa bàyyi ma la fa yóbbu nga xam ne moom moo la fa yóbbu ngir alxuraan jëm yaakaar ak yaru islam bam yaakaar ci yow bu loo rusloo tim sëriñ ba doon la jàngal ni nga mooy ñu jàngal la nga dem ca daal jàng nga doon la jàngal ndax Euh, bu boobaa moom it la rusu gis sax ndax jubali kay ngay defal nit ki da war a fexe ba ñett ñi bu mu leen rusloo muy bàyyam ba ko yóbbu ca daara ja ak ka ko doon ak jëm bi daara ja ndax yow yow mi nga xam ne yaay gone gi soo yàqoo rek daara yëpp nga kon loolu na koy ngay a baax nga xam ne ñi xam ak ñi xamul duñu yem ndax yow koo xam ne si lay woo su nit yow lay woo yëpp ñu koy woo ñooy gone yooyu nga xam ne ñooy def loolu kon nag xam ne wër noo yem ak gone yi ko def wur noo yam ak ñoom ci nekk ak ñoom ca ca bal ba fu bal wala nekk ci moom ci bis yooyu yëpp nañ koy moytu bu baax a baax te loolu bul na rek man gone la déedéet gone du tee bëgg lu baax gone du tee xam lu baax waaw asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu jërëjëf sëriñ Mouhamadou Mbacke ñu ngi lay sant bu baax te di gërëm ci ci bi comme ni mu demee laaj yi nga xam ne moo aju ci thème bi sëriñ Jolof ñu tontu ko suba nag mbokk yi insha allah mooy bés bu tëj bi ñu ngi leen di xamal ne dana am mbooloo moo xam ne ñoo koy seq yooyu sëñ Fallou Lo ak sëriñ Xaadim Ndiaye Rasit ak sëriñ Muudu Mbakke ak sëriñ eh, Alhaji Ndiaye Cheikh Ndine ñoom ñooy seq waxtaan yi bu subaa insha allah mooy bisu tëj bi ñu ngi koy fàttali mbokk yi bu baax a baax asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu sayidina wa mawlana wa ala alihi wa sahbihi wa rahmatullahi taala wa barakatu gannaaw bu nu santee julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi leen di nuyu di leen ziara di leen balu ak sa di leen balu àq waaye di leen ñaanal jàmm te di ko sàkku ci yéen te ñaan yàlla mi am jàmm te ku mu ko defal ko ku mu ko defal nga am ko yàlla ñu ko yàlla boole defal ñu ñëpp te weeru goreel jàmm ñi ci di ñaanal su kilifay diine yi ñu yàgg ci suñu kanam te ànd ko wér noonu it ñu yàgg ci seen ginnaaw Serigne Moustapha jazakallahu xayran ci turu Al Wafa bi huquqil iman muy mbootaay bi nga xamante ni ñoo taxawal waxtaan wi ñu wax ne ñu ngi lay sant cant koo xam ne am na fu mu tàmbalee waaye amul fu mu yem raxma ànd nag ñi ngi doon séentu waa ji mu war a ñëw def fi waxtaan waaye bu ñëwoon it lu fi wax lu wees yi nga fi wax kon jësan xel waaye teewul joxe nga ko nin ko euh, jëm ci li nga xam mbokk mii mu ni dañu njëkk nu ñëw ci laaj yi ñu fàttali mbokk yi la ñuy tëj jataay bi mi nga xamante ne ñëw ci Abdul Quddus it dana ñëw fii ngir war a fekke fi tëj ak jataay bi kon ñu ngi ñaan ñëpp rek na ko ñëpp teewe si ñëpp rek ndax suba la ñuy yëkkati jataay bi ba déwénateeg jàmm yàlla nañ ko fekkee jàmm insha allahu taala kii day laaj mu ni mu ne njàng maanaam njàng bu fekkee day defar nit waaw mu daal damay laaj ndax njàng su fekkee defar nit rek lay jariñ mu ne ndax kon gënul ñu war koo jëmale ci jigéen ñi ndax nee na foofu gis na ni daal fi la gën a yeye te it yàq yi daa mel ni ci wetu jigéen we te mel na ni yàqu-yàqu yi dafa dafa ni dafa mu doon laaj loo ko ci xelal bismillah rek waxoon nañ ko ci biir waxtaan wi ci ñoo xam ne bu digle li leen leen borom digal lu bari ka xam tax na lu bari liy xew loolu ci moom nga am ci sa doom ji comme doom ji boo léegi dama te loolu du pas-pas bu rafet parce que maanaam peut être ba kooku yow itam koo jël ba nga def ko ma def ko rek foofu li ma fiy il faut jigéen rek mooy solution mbokk mi maanaam am xam-xam ni nga doon wax ci biir. yàlla dogal na ci moom na ko itteel mu itteel bu mën a xam mu koy xamal tam sàmm te góorgóorlu laa nee na daanaka moo ki doon laaj léegi ñoo bokk mu ne ndax moom gisul woon ni ñu gën a sonn ci jigéen ñi yar leen jàngal leen ndax gisul woon ni loolu moo ëpp woon solo daal ndax yar beeg jàng bi mu ne ndax ñu ëppale woon ci jigéen ñi ndax jàppul woon ni ndax loolu moo ëpp solo wala pour mu kii ko. waaw loolu moom gis nga am na benn xadis boo xam ne dafay wax ne bu dul woon jigéen ñi góor ñi dinañ jaamu yàlla ngeen gi jaamu yàlla kon nag léegi bi ñu gisee ne lii rek mooy sikki mu ñàkk a jàngu jigéen ñi te faroon nañ loolu nag mi ngi tàmbalee ci li ma waxoon léegi bu la yàlla dénkee doom jigéen nga jàngal ko yar ko yarub mu dénk ma ko ma jàngal ko yar ko yarub lislaam boo lëggee bu ma la ko joxee yow itam dana la amal njëriñ boo ma ko joxee man dana ma amal njëriñ bu ko defee bu ko kenn ku nekk defee rek day daal di am solo loolu laa ci mbokk mi de laaj mu ni benn xale ngi nii wala benn ndaw ngi nii di jàng raxama ànd ak moom mi ngi jàng waaye amul xam te xoolul ci li bi ab boo xam bi aba ci boppam itteewul la muy def waaye loolu diine daf ci am cëslaay masalan diine dañuy jàngal ci nit ki bu nekkee foo xam ne bii ab bi muy dund bokkut ak la mu war a dund moom dañ naa la xoolal Firawna tey ak xaasiya bu muy dund ci wetam nga xam ne xaasiya soxna Firawna la mais bi ak bi xaasiya di dund ak bi Firawna di dund bokkuñu léegi téewul ànd ak loolu lépp parce que faaw foofu muñ lay laaj boo gisee sëñ bi nag muñ yam la doon jàngal ci ay maxaali xu yaa naan na nga muñ na nga ñemee ni na nga ñemee naa loolu rek la ci jub bu ko defee parce que nit ki bu fekkee ñëpp dañoo maase bëgg xam-xam kooku koy coono amatu fi parce que jàng rek dafa xew amul benn gàllanko mais da nekk koo xam léeg-léeg da ngay wax ñu ne la sa njàng mu bari mi yow ñëpp liggéey nañ dugg nañ fi génn nañ fi bu ko defee yooyu ngay muñ noonu ixtilaaf bi at yooyu am yooyu faaw da nga koy muñ xam na ko mu ne tajallut wax nga ko léegi waaw ndax nit ki mën naa dem sàkku ji xam-xam ci lu dul mooy am ndigalul ay kilifaam. waaw xam nga xam-xam dafay ñaar dafa am loo xam ne kifaaya la am boo xam ne ay nii bi nga xam ne mooy ay nii nag ay nii mooy farataam ji moom bu fekkee ay waajur taxawul ci ñi mu ko ko xamal moom dafa war a taxaw te mu ko xamal foofu la ñuy wax ne su obligatoire waajur ko am tere dafa war a toog parce que ay waajuram ñoo ëpp ci moom sulta ci loolu wallahu ta'ala waaw mooy ni ñu waxoon rek ko defee. loolu sax sëriñ Abdou Khadir Lo mais war na ci def ak conférence guddi fii ci wetu kër sëñ Dame Diakhaté ñoom conférence bi ngi tudd dawru shababul muslim képp ku ko bëgg a teewee ji da nga ci dégg li laaj bi loolu daal mooy gën a góor góorgóorlu rek gën a xam ne ñoom an bu ëllëgee ñoom ñooy dese mbir mi ñu xam fi ñu teg seen tànk te mooy xam-xam te xam-xamin ba nga jëfe ko nag sallallahu jazakallahu xayran loolu moo fi jotoon a ci laaj ñuy fàttali mbokk yépp ni bu subaa Fallou Lo ak Khadim Ndiaye Rachid ak alaaji njaay sëriñ ndindi ak sëñ Modou Mbacke mii ñooy fas yéene séq jataay bi alaaji njaay Cheikh ndindi waaw alaaji njaay Cheikh ndindi afwan bu ko defee sëriñ Bassirou Mbacke Abdoul Khoudoss